kooku ak mujjante la mooy àjjana léegi nag ci gàttal kon Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la wax lii mu ne mais ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam afala ah, ukhbiru bihi an-nas mais lii nga ma wax nii doo ma ma da alhamdulillah ma daal di koy xabaari nit ñi fa yastabshiru ñu bëgg waaw ndax xam na ne dugal mbégte ci xolu ay wëy ngëm yàlla bokk na ci façon jaamu yàlla yi gën a kawe waaw waaw di di dalal xelu wëy yàlla yi di ci sotti xabaar yu neex wax ju neex joo xam ne ci dëggu la tegu loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën kawe waaw te tamit da gis ni ñuy wënee woon ci wàllu xam-xam mooy boroom xam-xam mii la xam nga moom mii la yeneen lay saa saa ne moom mooy yor drapeau wu boroom xam-xam yi yawmal qiyaam mooy nekk ca seen kanam mooy Seydina Muaaz waaw mooy ra'isul ulama yawmal qiyaam mu nit ñi dekkee <laughs> groupe boroom xam-xam mooy seen président mooy yor seen drapeau porte drapeau <laughs> gis nga ko nga xam-xam ni nga xam ne boo ko amee wax te xam li nga yor ni ngay yéwéne ci yiw mooy tasaare ko isaase neewul comme ñi nga xam ne dañuy ñi ma doon wax temps yële bu ñu yoree dara di ko nëbb <laughs> waaw di ci ñamale par ndànk ndànk naan yor naa beneen wala nangam nangam moo tax du leen jariñ dara <laughs> du leen jariñ dara te waa ko doon nëbb dina ñëw ci après borom bi may ko lu raw la mu yor ak loolu lépp waaw tam doon amaana tam yoroon ay waxtaanam sax di ko nëbb waa ji waaja ko soxla woon mu may ko moom xam-xam boo xam ne sëriñ boo bële sax da koo amul waaw sëriñ boo bële mu doon nëbb ay mbiram may na kii nii doon bëgg jot ci ay ay waxtaanam kii def ko xañ borom bi may ko moom xam-xam boo xam ne sëriñ bële sax da koo amut woon moom waaw yàlla ter nag waa yi yoroon kaset yi di ko nëbbu moom <laughs> walla iyaadu billaah kon ngi gis sëy naa Muaz bi yëgee lii rek dana yeneen tooy saasaan di gaaw saase ñu dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ndax duma xabaari nit ñi bu ko defee ñu nga gis lépp ci ndigal la xam nga mënoon naa noppi ba mu dem mu rek di nettali comme ni nga koy gise léegi waaw nga xamante ne murs yi sax ñuy nettali gaa yi waaw boo dee sa kilifa wax leen nga dem rek nettali fenn te loo xam ne est-ce que leer na la bëggoon na nga nettali ko Seydina Mu'adh radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy di laaj ndigal waaye yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce que ma xabaare lii doo ma may ndigal ma xabaare lii nit ñi bu ko defee ñoom ñu daal di dégg waaw Allahu akbar hein léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam peser le fait que moom loolu lu baax la de lu baax la dugal mbégte xamal yiw xamal xam-xam xeet yi loolu lu baax la ak nit ñi ak ñu ko xamul woon waaye nit ku nekk da ngaa war a xool la ngay xam est-ce du indi conséquence yu dina garaaw la nga bëggoon ñu am <laughs> waaw Allah allah lool di peser euh, balance boobu dafa am solo waaw mooy mbir mi du ma wax saddu zari'a waaw moo tax mu ne ko idan mu ne ko laa déedéet xaala idan idan bu boobaa yettakilu non dañuy dañ é dañuy bàyyeeku dañuy bañatee jëf sukkandikoo ci lii waa léegi laaj bi mooy li ñoo wax bi ñuy ubbi sànk ak li imaamul Buxaari rahimahullah tuddee bunt bi mais est-ce lii ñëpp la est-ce Abu Bakar moom yonent may saasaam bu ko waxoon lii day bàyyi jaamu yàlla <laughs> est-ce que Seydina Omar Ali ibn Talib Seydina Hamza ñoom bu leen yonent may lii dañuy bàyyi jaamu yàlla déedéet <laughs> mais mooy du xam-xam bu ñuy wax fépp yonent may saasaam bu doon ne du xam-xam bu ñuy wax. du ko noonu ko war wax Seydina Mu'aaz suuf ka daa tànn kan la ko wax ba pare moom ba mu ko bëggee wasaare tout le mu ne ko déet waaw déet bu ko def yattakilu izan kon bu boobaa yattakilu dañuy doyloo rek ah ah ñun kay seere nañ ne amul benn buur bu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawam la dëggu na jeex na ah, indi leen bouteille sangara yi la ah non waaye julli fan ah gars euh, yi baax na quoi ñun waaw comme ni koy gisee gars yi sàggan ñoo xam ne ñoom ñoom ba ñu liggéey yenn yi yenn sëriñ yi wax ñu ne assuré na leen di di xotti sharia di lu neex parce que teg ko fa sëriñ diw leen assuré te du sëriñ diw leen dégg ci lan nga wax leen de ay gars ñoo leen nettal ne sëriñ diw nee <laughs> ci ñoo xam ne ñenn ñi sax ñoom seeni wax jarul a dàq ganaar wala ñenn nit sax mooy affaire bi dëgg la te waxoon na ko mais yan façon nit la la wax mooy comme wax yu mel nii comme mooy wax yu mel nii moo tax ku ci nekk danaa la dañeen mooy tënk ko nag pexeel yàlla waaw yeneen lay saa saa le fait mu xam ne lii Seydina Muaz mu nar koo wax radiyallahu anhu mu ko bu ko wax kon nit ñi dañuy <laughs> sukkandu ko loolu du nit ñëpp waaw mooy amun yuraadu bihi al-xaas afala uxbiru bihi an loolu dañ ciy jàng ne kon loolu am na am. boo xam ne nit ki xam nga naas dane ndax duma ko xabaare nit ñi yeneen ci bari saa saam ne ko kon dañuy sukkandikoo lii bàyyi jëf mais nit ñëpp la yeneen ci bari saa saam di wax déedéet ndax lu mel nii xamal na ko Seydina Abu Hurayra comme ni ñuy gis hadith yi ci biir ba mu ko joxee dàllam bi ne ko da jëlal nga génn koo dajal rek mu seede ne allah ilaha illallah wa <laughs> waaw ba muy wër bi oon lool ba dajeek Seydina Omar mu rek Seydina Omar dóor ko sakk kay tut <laughs> mu taw bu topp ko mu ñëw yeneen koy saa ne ko yaa ko wax lii mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko déet yeneen saa bu ko wax lii bul wax nit ñi lii waaw <laughs> bu leen wax lii parce que ñoom bu ñu déggee yu mel nii <laughs> pourtant Seydina Omar xamal na ko kon moom xam na ko ba ñëw nga yeneen koy saa di ko xelal ne ko yeneen koy saa ah tee ngaa bañ a wax nit ñi lii ndax dañuy bàyyeeku de yonent bay saasaam ne waaw <laughs> waaw kon ñu def lu Omar wax voilà kon xam nga kon mu ngi noonu kon mooy est-ce que Seydina Omar xam Seydina Abu Hurayra wax na ko radiyallahu anhu kon kay mu ngi noonu kon mooy ñooñu dafa am kon am nañu yonent bay saasaam taxoon muy wax loolu dañ ciy gis ne lim ne tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yaa ngoog man borom bi maa gënale lenn li ci ñoom naka noonu saxaaba yi borom bi moo gënale lenn li ci ñoom ñoom ñëpp yamuñuy dara sinon bu ñu ñëwoon ay daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax Seydina Muaz bu nee naa ko wax danaa ko waxal waaw parce que ñoom ñëpp tolloowu am na ñoo xam ne bu ñu déggoon lii pare nañ ci jaamu la waaw <laughs> pare nañ ci jaamu yàlla geex na xol kese am solo waxi wolof yooyu <laughs> waaw yu bari lool waaw yo ah, wala jam daal ngëm yàlla daal moo am solo xol daala am solo yi yépp moom daanaka boo xasee sa xol xasee sell moom <laughs> waaw moom moom daanaka yii yëpp jaratu ko wal iyaadu billah <laughs> loolu xam nga ngan di problème la kon nag kon te euh, euh, xam nga lii comme hadith sayna Abu Hurayra bi ñu lay jundu sànq sayna Abu Sa'id al-Khudri <laughs> radiyallahu anhu soloona lu mel noonu mu nekk ci musnadul Bazzar comme ni ko imam al-Hafiz Hajar waxee ci al-Fath mu ne bi isnaadin hasan mu ne nettali bu mel nii Seydina Muaz nii yonent bay saasam lii la ko wax mais finalement joxoon na ko ndigal ne ko dëggaleel nit ñi ba nga ko wax nit ñi mu ne gis nga li daal li daal Seydina Abu Hurayra mi ñu wax mais lu mel noonu moo da mu dajeeg Seydina Omar mais Seydina Omar boobu dóoru ko dafa dajeeg moom ne ko bul yàkkamti ne ko Muaz muy wax mu ne ko bul yàkkamti taxawal après mu ne ko kon mooy xaaral suspendre rangul affaire bi ma dem gis yonent léegi Seydina Omar dugg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw waaw ne yaa gën a rafet ci ñépp waaw gis nga nit ñi waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam nit ñi bu déggee yi nga wax mu waxe ko dañuy dañuy dañuy dañuy bari na ñoo xam ci dañuy bàyyi jaamu yàlla de ittakilu alayha ci la ñuy yemaa mu jeex ne ñun nañ karamul benn bu ñu war jaamu ci dëgg te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la voilà jaamam la ndawam la ah dëggu na jeex na. léegi nag bi ko Seydina Omar xale la lool yeneen tubaab saa saa woolu Seydina Muaaz waaw na ko léegi bàyyi mooy bu ko waxaat bu ko wax bu bu ko bu dem di ko tasaare voilà nga gis yeneen saa saa mooy. loolu noonu mu ci doon bañ waxoon ko Seydina Muaz ba mu demee ba ci biir nee na wax ko mais li naa waaj wax Seydina Omar ko affaire ko bàyyi waaw <laughs> comme ça nit ñëpp moo tax Imaamul Bukhari man xassa baabu man xassa bil ilmi qawman duuna qawm buntu koo xamante ne nii mooy yonent ba saa saa dafa jagleel xam-xam ay nit bàyyi ñeneen waaw waaw <laughs> ndax du ko inni la aktumu min ilmi jawahirahu kayma yara zaka du jahlin fa yastatina waaw la saydna ali zaynul abidin doon wax naan inni man la aktumu damay nëbb min ilmi ci sama xam-xam yara zaka du jahlin damay bañ koo xam ne dafa réere xam-xam boobu gis ko fa naa moo ndil ko fitna ci diineem waaye moo ndil ko fitna ba jàpp ne man dootuma ku baax ba pare mu am indil ko Abdullah loo xam ne fitna la ko indil ci diineem waaw moo tax du lépp la ñuy wax ko ne ah. waaw du lépp la wax fu ne loolu dafa leer waaw am na ñoo xam ne nag seenu ñàkk xam tax na ñu koy bañ naan noo non loolu amul mais léegi lii waxal waxal kay danga foog ne loolu lépp boroom xam-xam yi di wax te seen bakkan daal lañ toog daal di wax yonent waaye saasaam ci bopp ma ko def moo ne Seydina wax ko xam-xam bi mu dem di ko koo wax mu ko bu wax nii boo koy wax ñuy sukkandikoo ci lool moom xamal nag ko xamal na ko Seydina xamal na ko ñeneen na nee na boo leen ko waxee am na ñoo am boo leen ko waxee ci lañuy ñuy yem de bu ko def Allahu akbar bu ko def kon loolu dafa am solo li kulli li kulli maqaalin makaan wax ju ne daa am bërëb loolu nag wute nag waxu kàccoor yi ah. waaw loolu xam nga mooy lu baax lu ne rek ab kàccoor mën na cee jële lu bon lu muy loo xam ne moom lay xalaat ca gannaaw waaw mooy naan walla lii laa leen di wax lu yor say caaxaan yoo xamante ne ni xam-xam yu yées te ñuul nga yor kat bon ngeen koy xumtoo seen biir di di di xërëm nit ñee kat loolu day xam-xam bu tax ñuy wax xërëm xam-xam bu yées la lu yées la lu bon la te yow ak ay njabarat yooyu naan waraaw mu ngi nii loolu laa leen doon ma ne la waaye yow yow loolu yow sa loolu moom taxul ñuy wax sa loolu daa baaxul sax <laughs> loolu baaxul ngir alakaate kese la xam-xamu alakaate nga yor wal iyaazu billaah léegi Seydina Muhammad li lay wone ne xam na ne xam-xam li yooyu yonent bay saa saam tere du ci joyal bi mu ko nee ndax ma leen ma xamal leen ko ñu bëgg mu ne ko idan kilo moo tax ci riwaayam bi moom dane ko laa dane yonent bay saa saam dane ma déedéet waaw moom Seydina Mu'adh xam woon nañ la moom soloon a xadiis mu ngi ci saxiixay ni moom la xadiisam moo jëkkoo ko Seydina Anas mii moo ko jële ci moom ak ñeneen tamit boobu dane yonent ma saa saam bi ma ko waxee dane ma laa tubashiru laa tubashiruhum fayattakilu waaw ci riwaaye Amru ibn Maymun bi mu jële ci moom nekk ci Sahihayn mu ne foofu dane ma moo Mu'aaz eh, mooy biñ doon sànk ne damaa nekkoon kuntu ridfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala himaarin yuqaalu lahu Ufayr bi ma naan lan mooy haqqullahi ala al-ibaadi eh, ak Allah nee na bi mu ma ko waxee ba pare mooy mu ne àqu yàlla bi mu am ci jaam yi mooy nañ koy jaamu te bu ñu ko bokkaale dara waaw waaye borom bi nga xam ne moom la dara warul li nga xam ne moom man dane dina leen ko defal bu ñu defee lool mooy lan mooy mu bañ leen a mbugal mu bañ a mbugal képp koo xam ne bokkaale wul ak moom dara mooy ak lu man di def ci bàkkaar rek ma bañ koo mbugal lool la <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> qaala nee na ma ne ya rasulallah afala ubashiru Seydina Abu Hurayra dafa ne ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que ñi lii mu ne ma laa tubashiruhum fayattakilu bu leen xabaare de bu ko defee boo leen koy xabaare ñuy ñuy yem ci loolee waaw doy loo wax ji bàyyee jëfati loolu nag kon bu leen ko wax kon lii da ngay gis ne kon Seydina Mu'aaz Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee bu ko wax gis nañ hadith Seydina Abu Sa'id bi nee na finalement waxoon na ko mu wax ko mais après daf ko ko ne ko Seydina Omar wax mu ne ko bu ko waxat mais Seydina Mu'adh bi mu demee bay génn àddina Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne ah, wa waaye nag Seydina Mu'adh ba muy waaj a génn àddina la xabaare affaire bi hadith bi mu wax ko lii ko nent bay saa saa noonu bu ko waxee mu daal di koy wax mais da koo wax ñoo xam ne xam na ne ñoom mucc nañ ci loolu kon mu xamee ci ne yonent bay saa saam tere ba ma tere woon du du du du li tahrim du ngir lu mu xaraamal ndax bu doon ne xam na ne lu pour bu ko bu ko def bu ko bu leen xamal lool dafa day wa day wanek xaraam kon doonu ko woon def mukku waaye xam na ne li li yonent bay saa doon bañ mooy ma wax ko ci awaam yi wax ko pour ñëpp publiquement loolu la doon bañ mais ma gis ñenn ñoo xam ne ñoom njo li ma borom bi wan ci ñoom mooy weesu nañ foofu même bu ñu xamee xam-xam yu mel nii du leen teree jaamu yàlla ñooñu du ñooñu la ma yonent bi alayhi salaam tere moo tax ci taalibeem yi ba muy wàññi génn àddina ña ko daroon fële ca Sham ba muy génn àddina ci ta'unu Anwas ci peste boobu amoon na Anwas ci euh, dix-septième année ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu wax leen ko moo tax Seydina kii Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu al-Ansaari imaam Ahmad solo na ci sanad bu wér Seydina Anas mu ne axbarani man shahida Mu'aadan ah, hiina hadarathu al-wafaatu yaquul sami'tu min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadiisan lam yamna'nii an uhaddithakum illaa maxaafata an tattakilu après mu wax hadis bi. Seyna Jaabir mu ne nettali na ma ka nga xamante ne kenn koo xam ne fekke woon na Seyna Mu'aaz keroog bu muy génn àddina nekkoon na ci wetam man Jaabir ibn Abdillah de kooku moo ma nettali ne ma kene Seyna Mu'aaz keroog bu muy waañu génn àddina dane man de dégg naa yonent bi alayhi salaam ci moom dégg naa ci moom xadiis boo xam ne dara terew woon ma wax leen ko nettali leen ko loolu dama doon ragal bu ma leen ko waxee ngeen yem ci loolee bàyyi jëf bàyyeek ci jaamu yàlla après mu tudd xadiis bii nii mooy ku seede ke amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul dëgg dëgg ku dul yàlla te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la mu dëggu ci moom kooku day duggu àjjana borom bi xaramal la ci moom safara mu door koo wax te ñàkk kon mu xam ne ñii ma ko wax ñoom la mu àll ñii mën naa leen koo wax waaw ñii bu ma leen ko waxee du leen yàqal waaw te amul kenn ci ñoom koo waxoon ñoo xam ne après dañoo génn ñu xam ne leen ay ak doy waar waaw yow moo nee na ñu nga naan lan waaye yow leen ne kenn jàppu ko noonu moo tax xulafaa ur-raashidun mais yeneen ci ma ne saa saa leen ak saxaaba yu bari bu ñoom kese al-ashara al-mubashirina bil janna ak ñeneen ak ñeneen ñoom Seydina Bilaal ak ñeneen ak ñeneen ah ñoom Seydina Ammaar ñoom ñoom ñoom ñëpp sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa kër yaasir sama rendez-vous gi mooy aljana est ce tax kenn ci ñoom gis nga leen moom jaamu yàlla mais ci lañ a sonn keroog waaw Seydina Abu Bakar nga xamante ne nii te wax naan man bu sama benn tànk duggoon àjjana beneen bi duggagul sax wóolooguma fexem yàlla waaw loolu ñooy ñi xam yàlla mais ñun ngay gis yoo xam ne defuñu fi dara lëgëyuñ tus suñu meew sax daanaka façon ja façon mooy yàlla la <laughs> ndax ñu ngi waajal mooy yàlla ca gannaaw bu ñu récupérer <laughs> jàpp ne ñun lépp baax na quoi ñun moom fii mu ne àjjana bu desoon benn place milliard musulman yi nekk ci kaw suuf man mii lay doon ku nekk jàpp ne loolu te defoo dara <laughs> yow bu dee ñoom Seydina Abu Bakar naan bu man sama benn tànk bu duggoon biir àjjana beneen bi ak seegul ba léegi wóolooguma pexem yàlla ñun ñuy nelaw kooku yonent bay saa saa ba muy wax loolu xamu ko xam na ko bu yàgg mais loolu da koo tere ñooñu taxul yonent bay saa saa di wax ñim doon wax mooy ñi nga xamante ne nii seen jàpp diine dafa xaw a des te da ngay wax rek ñu jàpp ci lool bàyyi jaamu yàlla te naan la waaw affaire yi loolu wax waaw moo tax lii dañ ciy jàng ne képp koo xamante ne ni day def ay conférence wala di wax ci loo xamante ni ñépp lay déglu ay rajo ay télé war ngaa faire attention ci yi ngay wax waaw ci façon xam-xam yi ngay yi ngay yullil nit ñi moo tax Seydina Abu Hurayra ne ma man jëli naa ci yonente mi alay saat ñaari ndabi xam-xam yu fees dell tëri benn bi moom yullil naa leen ko xamal naa leen ko beneen bi moom xamaluma leen ko te bu ma leen ci xamaloon lu tuuti laqatantum hadha al bal'um gis nga sama sama baat bii ngeen di xotti waaw <laughs> bu ma leen ci xamaloon lu lëf ci beneen bi sama baat bii ngeen di xotti lu tax waxu leen ko te ñooñu ñooñu ñooñu kale ji waxu leen ko parce que xam na ne ñii lii du seen affaire xam-xam bii du seen affaire waaw baabun man xassa ilman xaw man xassa al ilma bi ah, ah, qawman ah, duna ba'd waaw man xassa bil ilmi qawman duna qawm voilà bundu koo xam dafa jagleel xam-xam ñenn bàyyi ñeneen waaw waaw mu ngi noonu mu ne bu ma leen génneloon ñeneen mais sama beneen bi moom du ma leen ci wan dara te gis nañ Seydina Ubaada keroog bi muy waaye génn àddina xaris bu njëkk bi xam nga ci la ko nettali woon <laughs> hein xadis bi ñu njëkk a gis fii muy quatre cent douze moom foofu ba doon génn àddina moom tamit mu ne yonent may saasaam te xadis bi moom itam looloo ko dal li Seydou Seydina Amuwaal dafa ñëwoon doole moom du ko wax mais bi mu ñëwee ba finalement bi xam nga dane dane as-Sunaabuhi Abdurrahman ibn Usayla comme niñ ko gisoon ci taxriij bi rahimahullah man de amul dara loo xam ne dégg naa ko jële naa ko ci yonent ba lay saasaam ma gis na am na njariñ pour yéen lu tax mu mu préciser lool. kon loolu moo wax noonu mooy wane ne am na yoo xam ne xam na ne ñii du indi ci njariñ ci ñoom fitna lay jur ci ñoom waxu leen waaw waaw moo tax bu kenn yaakaar ne fii mu ne jàngalekat bu ne la muy jàngale mooy loolu loolu lii rek la xam waaye yow yow yow xamoo ni mu demee sëriñ bu mat lu mu di wax ci benn domaine nga jàpp ne domaine bii lii kese la ci xam mooy yow yow vraiment yow yow yow yow looy xalaate Seydina Ubaada da ne man loo xam ne amul dara lu ma dégg ci Yonent bi sallallahu alayhi lu ma gis ne seen njariñ a ci lu tax muy préciser lool mooy comme lii loolul ne yullil naa leen ko ba mu des benn xadiis ah te dinaa ko wax ci la leen wax xadiis bi ñu gisoon nga xam ne même chose yi la <laughs> man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaa wa ruhun wannaara xaq adxalahu llahu aljanna ala ma kaana min alamal voilà hadis boobu moom itam noonu lool li muy waaye faatu la ko door a wax da doon bii du ko wax mais da doon bañ li Seydina Muaz dal ko mooy jàpp ne bokk ci ñi nga xamante ne day nëbb xam-xam looloo tax mu daal di koy wane mu daal di koy wax bañ a tombe ci bakkaaru koo xam ne daa nëbb dara ci xam-xamu yonente bi alayhi salaam te moom jàpp na xam na ne yonent bi saa saa waxu ko bu ko wax parce que nangam ak nangam non xamoon na ne daa am ñoo xam ne approprié wul ci ñoom lool kese la waaw kon nag affaire bi loolu la waaw wax ba léegi moo tax mu ne ba'da mawtihi waaw loolu nag ginnaaw fa axbara bi Mu'aaz 'inda mawtihi ba muy waaj a génn àddina al-Kirmaani nag rahimahullah comme ñoom wax mu ne moom wax na lu tumuranke quoi mu ne amaat mu ne damir bi inda mooy ginnaaw <laughs> génnu àddina yonent bi sallallahu alayhi mu ne mukk <laughs> waaw loolu mooy lan déedéet te li loolu li koy gën a wane mooy xadiis euh, Seyna al imaam euh, euh, Ahmad biñ la wax sànq Seyna jaabi mu ne nettali na ma koo xam ne fekk na Seyna Muaz wi génn àddina radiyallahu anhuma mu ne ko man de dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis boo xam ne dara terewul moo nettali woon ko lu dul dama doon dagg ma doon ko nettalee ngeen yem ci. waaw mu wax leen xadiis bi loolu mooy wane ne kon moom ba muy génn àddina mais pas bi yonent way saa sam génne àddina voilà te astuma ngir bañ a tombe ci li nga xam ne mooy euh, euh, bàkkaaru euh, bàkkaaru ne bu xam-xam ndax loolu garaaw la waaw yonent way saa sam dañu doon tëkkuwaate koo xamante ne mooy dafa doon euh, nëbb xam-xam boo xamante ne bien sûr boo xam ne bu war a feeñ la waaw xam-xam bu war a feeñ mais bu dee yu nii konoon te kon bu doon ne lool la kon doon wax suy naa Muaz bu ko wax waaw mais xam-xam bu war a feeñ ñun nii réer nga man leen a xamal nga toog naan eh ñoo xamaa qu'il réera c'est leurs affaires non baax na. <laughs> moo tax yeneen tubaab saab saab ne xadiis boo xam ne al imaam Ibn Maaja moo ko solo bu Seydina Abu Saïd al-Khudri ngir wane gravité wu nëbb xam-xam mu ne yeneen tubaab saab saab nee na man katama ilman mimma yanfa'u Allahu bihi fi amri an-nas mooy amri diin aljamahu Allahu yawmal qiyaamati bi lijaamin min an-naar wal-iyaadu billah waaw mu ne <laughs> hein hein même bu ne càllale bii dese naa dëgër voilà voilà ndax ab daif euh, boo xamante ne nii moo nekk ci càllale bi mais mu ne euh, ki nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Hurayra rek nettali na xadiis bu mel noonu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam na képp koo xam ne dafa nëbb xam-xam boo xamante ne nit ñi dañ ciy jariñoo lool la boo xam ne man dañ ñàkk ñu jariñoo ci waaw ñoo xamante ne nii am na jëf yoo xam ne day simpi jëf di yàq ay jëf ñu ngi ci guddeeg bëccëg nga xam ko nga bàyyi ca noppi di leen xool ne da ngaa jàmbu rek waa mu ne képp ko def lool gis nga muy seen mbiru diine gi aljamahullahu borom bi dina ko laxab waaw dina ko laxab yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bi lijaami minan naar ci laxaabu safara la koy la koy la koy la koy la koy gàll ëllëg waliyasu billah xam nga ne kon loolu garaaw waaw waawow mu ngi noonu loolu kon di wane li nga xam ne mooy gravité wu loolu wa ah. kon loolu lu garaaw la nañ la Seydina Abu Hurayra soloo na ko ci hadis boo xam ne moom bu bu dëgër la ñoom al imam Abu Dawud ak ñoom al imam at-Tirmidhi soloo nañ ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man su'ila an ilmin fa katamahu aljamahu llahu bilijaami min naari min naari yawma alqiyama moo tax hadis sayna Abu Sa'id bële même bu dee càll bi dëgërul day nekk euh, sahihun bi shawahide day wér ndax yeneen yi wax yooyu mu ne képp koo xam dañ koo laaju xam-xam te laaj xam-xam tekkiwul ne waa daa ñëw rek nel diw euh, euh, dama doon laaj lii ak lii mais am na ñoo xam ne seen xaal mooy laaj koo xam ne taxaw neen day julli tisbaar sa kanam mu ñëw na tisbaar léegi nga ne saa di kabbaar di sëggi di siggi di sëgg julli na fi lépp fukki rakk mu pare nga ne ko saa yoo doon julli mu ne tisbaar laa doon julli nga ne ko tisbaar kese mu ne waaw léegi yow est-ce que da ngay noppi bon c'est son affaire ah non kooku façon laaj la mooy kii xamul moo tax yonent bi saa saa waaja ba mu ñëwee dugg ci jàkka ji al musii'u salaatihi waaja doon yàq julli dugg ci julli. mu julli ba pare ñëw ci yonent bi saa saa fi mu toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum nuyoo fay ko ne dellul nga julli ndax yow mii julli woon te pourtant kabaar nga def loolu lépp mais yonent bi saa ko dellul nga julliwaat ndax yow li nga def julli woo ah waa ji dem ñëwaat nuyoowaat yonent saa saa faat ko ne delluwaatal nga julli ndax yow li nga def julli woo <laughs> ba muy ñetti yoon yonent saa saa di ko wax loolu mu ne nag ah, wat naa ko ci ki la yónni ci dëgg man manuma lu dut lii kon jàngal ma ci la ko xamale ni ñuy jullee moo tax wallahi am na yoo am dañ leen gis yow ñu mel noonu kooku mooy jëfam jooju façon laaj la moo tax Seydina Xudayfa radiyallahu anhu nekk na ci jàkka ji fële ca Irak benn waaye di di julli ko waa comme ñu mel noonu mu julli ba pare Seydina Xudayfa ne def ko si ñu ñëw mun a ko kaay mu ñëw mu ne ko mais yow mundu mata wa anta tusalli hakaza mu ne ko yow moo Hudayfa ibn al-Yaman sahibu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhuma mu ne ko mais yow depuis kañ ngay jullee nii ma gis ngay jullee waa ji ne ko depuis quarante ans <laughs> mu ne ko mais yow est ce que xam nga ne boo deewe woon ci sax soo julli gi deewe woo ci li fi yonent sa ci yoonu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow deewe woo ci la ilaha illa allah ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy dañuy cof këpp dañuy këpp këppal waaw te yonent bi saa saa façon yooyu la ne woon ku fi jullee noonu julliwoo <laughs> waaw kat waa ji mel ni ka misli diikin yanquru la borom ilhamu salaam doon wax ash-shaykh <laughs> ahmadul xadim alayhi ridwaanul xadim mu ne ñenn ñi moom da ngay gis julli kat ñuy njëkkante <laughs> di këpp këppal mel ni ginaar buy cof waaw kooku amul julli amul julli même bu dee moo nee mooy sëriñ bi mooy jiite waaw sauf que léeg-léeg problème bi mooy du ñëpp nga mën a wax ah. <laughs> loolu nit ki moo war a yeewu xam ah est que fii mu wax lii du indi problème bu gën a garaaw moom imagine koo xamante ne gars moom lañ jàpp sëriñ d'ailleurs mooy jàngale sax nee na téere xam-xam yi mais noonu lay jullee moom nga gis ko muy jiite gars jullee leen jiite boo xamante ne nii laa ilaa sëlli ba mooy mais gars yi comme comme comme te mooy julli teg teg gi yooyu rek waaw teg teg gi rek rek rek rek rek yi bi paree taalibe yi bi ñu paree ñoom di julli ku nekk sa ñaari laaj sax ñoom ñoo ko gën a baax la julli yow foofu da ngay yàq ñëw ne waaw waaw man waaw sëriñ bi waaw man day bon sànq ba léegi maa ngi leen di xool ngay jiite sa gars yi ah, ah mais yow ni nga jullee dara baaxu ci non yow en plus da nga am noo koy waxe même mu ñëw <laughs> noo koy waxe mais noo indi problème bu gën a garaaw léegi yow man nga beneen kii man nga yónni benn lettre ah, après waaw bind benn lettre boo xam ne lu ñu xam kan la nga ne woon ah lii de benn mbokk la buy fàttali rek waaw hadratakum waaw seen kilifa gu mag yi waaw boo neexee wax nee ko ñu ngi lay di di di di di di yàlla nañu borom bi jariñ ci xam-xam bi nga yor ak yooyu waaw bëggoon rek doo ko sax indexé ah mbooloo mi de dañoo soxla woon nga xamal leen jullit yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñu doon jullee par exemple loolu moom dina ko dina ko interpeller bu liiree lettre bi dina xam ne moom de toute façon bu taxawatee di julli dina bàyyi xel ci loolu yu mel noonu loolu lépp ay méthode la mais ñëw waxu ñàkk ca ca teggin yooyu waaye yéen mën nga wax yow sëriñ bii lay tus fii du tus way ah xoolal waaye yow imaginer moom ah. ah, moo tax yooyu yow ama am solo la kon sëy naa moi da doon bañ a tomber sous le coup de hadith mel nii nga xamante ne nii ku ñu laaj xam-xam ngay bañ rek. ah di ko nëbb te nga loo xam ni dañ ko war a jariñ ah waaw baax borom bi da dina la la la <laughs> waaw dañuy jël ci gémmiñu fas yi dugal ngir di leen mën a conduire yow bu safara lay jël lu mel noonu daal la ciy conduire wal iyaadu billah allahu akbar allahu akbar kon nag waaw <laughs> waaw hmm? waaw kon nag mu ngi noonu kon Seydina Muaz looloo taxoon mu daal di koy wax ta'assuman ngir bañ rek tombe ci façon bàkkaar bu ëllëgee borom bi laaj ko ne ko ah xam-xam sàngam xamaloo ko woon waaw mu xamale ko waaye nag respecté la la ko yonent bare saa waxoon waxu ko ñëpp waaye wax na ko ña nga xam ne ñoom ah xam na ne bu leen ko waxee de du leen lor kon loolu it lu am solo la kon insha allahu taala ñu daal di yem nii ba jotaay bii di ñëw ñu daal